baada awudu billahi min alsheytaani alrajim qul hal min shurakaa'ikum man yabda'u alxalqa thumma yu'iiduhu qul illaahu yabda'u alxalqa thumma yu'iiduhu fa annaa tuufakuun suñu boroom kon tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak ñeent mu ne qul yow waxal rasuulullah laajal yéefiru Makka yi alayka salaatu wassalaam hal min shurakaayikum ndax am nañ ci ñi nga xamante ne moom lañ may jéema bokkaaleel di seen xërëm yi man koo xamante ne nii ci ñoom dawul xalqa moom mooy tàmbali mbind mi summa ginnaaw gi bu fi mbind mi jógee yu'iduhu mu daal di ko yëndiwaat dekkilaat mbir yi qulillah wax leen ne kooku de moom yu dee ne ñoom manuñoo tontu manuñu laa wax waaw qul nag bu boobaa wax leen allahu buur yàlla de tabaaraka wa taala mi may jaamu tam ngeen war koo jaamu yéen tamit te wéetal ko ci jaamu gi moom de yab daw mool kiy tàmbali alxalqa mbind mi summa yu'iduhu ginnaaw gi mu delloo ko mooy bu ñu dekkee bu ñu deewee di néeg li nga xam ne mooy bàyyi may alhamdulillah borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne moo leen di delloo si daal di leen dekkil waaye it gàncax gi bu dee ne noor bi dafa ñëw fekk ngàncax gi rafetoon lool ba bi ñëw ba lépp daal di maase dàll bi yëpp daal di xonq fur léegi nag borom bi bu tawaatee moom de delloo siwaat mbind moo mali nga xam ne gàncax yeeg yoo kon nag fa an naatu ngeen mën wëlbatikoo daal di bàyyi li nga xamante ne nii mooy lu leer lii ngeen xam ne borom bee ko def ngeen bàyyi ko fi daal bañ koo jaamu moom kese bul wax leen yow ba léegi yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal min shurakaa'ikum yi laaj leen beneen laaj ndax am na ci ñi ngeen may bokkaaleel man boroom bi tabaaraka wa man koo xam ne ci ñoom xërëm yoo yële yahdi ilal haqq est-ce que ñoom am na ci ñoom koo xamante ne day gindee ci ñoom ilal xaq ci dëggu yi boroom bi tabaaraka wa taala est am na ci ñoom koo xam ne day gindi jaam yi jëme leen ci boroom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaq waaye est am na ci ñoom kuy gindi dugal nit ñi di leen gindi ci li nga xam ne mooy diiney lislaam ji la wax leen allahu kànd yéen nag duñu man tontu la wax leen nag bu boobaa allahu borom bi tabaaraka wa taala de moom yahdi lil yi moom de mooy gindi nit ñi ci boppam gindi leen daal di leen gindi ci boppam waaye gindi leen ci yoonu lislaam bi nga xamante ne nii ci lañu mën a jaar ngir agsi ci moom muy yoonu dëgg wi am na fa man ñu boroom nag ne laajal ma leen afa man yahdi ilal xaq moo ndax ki nga xamante ne mooy gindi nit ñi mooy gindee ilal xaq jëme ci li nga xam ne mooy dëgg di borom bi tabaaraka wa axaqu ndax moom moo gën a yey an yuttabaa ñu koy topp moom ci ay ndigalam ak i terewam te di ko jaamu moom dong am man laa yihiddi walla boo koo xamante ne nii moom gindeekuwul illaa ay yuhdaa lu dul ñu daal di koy gindi muy seen xërëm yi te bu ñu ko gindi woon sax du gindeeku parce que ay bant lañu ay matt lañu ay bronze lañu ay wor lañu moo ki nga xamante ne nii moom mooy gindi jaam yi indi leen fi leen gindi leen teg ci ci yoon jëme leen ci boppam ndax kooku muy borom bi tabaaraka wa taala moo gën a yee ñu topp ko walla matt yi seen xërëm yi nga xam ne ku leen gindi duñu gindeeku walla euh, buñ leen gindee la ñuy gindeeku te lool waxit la kenn wax ne ñoom mënuñoo gindeeku ndax ay matt lañu dee famaalakum waaye kon nag <clears throat> moo lan moo leen dal kayfa fa maa lakum moo ñoom lan moo leen dal ana na ngeen ma ne kayfa tahkumuna nan ngeen mën a àttee que ne xam ngeen ñii yépp ne d'accord ngeen ci pare mooy maxime bi d'accord ngeen ci ci point de départ bi lii nii ci njàlbeen bi d'accord ngeen xalaatin bii ne ah dii nag dëgg boo xam ne borom bee def yi waa léegi lu tax bu ñëwee ba jëppandal ko mooy dañ kañ war a jaamu ngeen ne foog ngeen bokkewoo keneen moo nan ngeen mën a àttee ci loolu la de <clears throat> wa ma yi illaa na waaye yéeféri àddina bi ba àddinay lemu ñoom toppuñu gis nga li leen taxa mooy boroom bi tabaaraka wa taala lañu jàpp kat teguñu teguwul ci xam-xam de ci ay njortu kese la moo tax boo gisee seeni tëralin taa ku ñëw daal di koy soppi inna dhanna njortu loolu nag nga xam ne moom lañuy ñuy topp inna dhanna nañu xam ne njortu laa yughni min alxaqi shay'a moom jariñul ci dëggug alquran jii ci dëggug lislaam gi dara mooy ne du ay njortu de mooy moo tax ci lislaam moo tax dhann moom kenn du ci demee ci diine non non loolu moom moom ibtaalu dhanni mooy lépp mbir booy booy jaamu sa boroom da koo war a teg ci loo xamante ne nii lu leer la ak ghalabatu dhann voilà moo tax ñu naan ghalabatu dhanni kal muhaqqaq li nga xam ne moo ëpp njort njort fuuf mooy deesu weesu na njorti kese kon nag mu ngi noonu le <clears throat> mu ne inna dhanna dëgg-dëgg li nga xamante ne nii mooy njortu de laa yughni du jariñ minal xaq ci dëgg gi shay'a dara muy xam-xam njortu moom amul ci moom dara te du ci jariñ dara inna allaha dëgg-dëgg sa boroom tabaraka wa taala di allah alimun mooy aji xamaakoon bima yaf'aluna ci li nga xamante ne moom ngeen di jëf yéen jullit ñi waaye ak yi ne wa kaana hadha quran <clears throat> ñoom ñi nee nañu alquran ji danga koo sos nee leen wa maa kaanata nekkul tamasula nekk hada alquranu alquran jii ma leen di jàngal an yuftara mu nekk loo xam ne dañ koo sos de min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa walakin waaye li am ba des mooy tasdiq alladhi bayna yaday dafa ñëw di dëggal téere yi nga xamante ne nii ñoo ko fi jiitu woon waaye walakin waaye moom alquran dafa ñëw tasdiq alladhi bayna yaday ñëw di dëggal yonent bii nga xam ne yàgg ngeen koo xam alayhi salaatu salaam seen biir comme li mu leen waxoon rek ne leen man newoon naa ci seen biir ay at yoo xamante ni jàngaluma ma leen woon lii kon nag dafa ñëw alquran di dëggal ko ne moom mii li mu leen di woo di dëgg la wa waaye ñëw di dàqantal téere yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon di ko gën a leeral muy tawraat ak injiil ak zabuur ak yooyu suxuf yooyu yépp alxuraan daa ñëw di ko gën a tàqantal di ko gën a leeral waaye wa tafsiilal kitaab yi di leeral téere bi nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala di jox jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa ba fii amul benn sikki sàkk nag amu ci de mooy daa ñëw di leeral àtte yi ak yi nga xamante ne xisas yi yëpp lépp leer te faram-fàcce ko nga xam ne laa rey ba fii amul sikki sàkka te bu leen ci sikki sàkka min rabbil alamin moom mu ngi tukkee ci borom bi nga xam ne mooy borom bindeef yi mu ne am yaquluuna walla boog ñoom yéeféru Quraysh yi dañuy wax ne iftaraahu ko ne moom yonent bii de daf koo sos alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu léegi nag qul wax leen ne fatu bi suuratin mithli nee leen nag léegi kon indi leen comme que dama koo sos daal te jàpp ngeen ne maag yi na yem daal kon fatu wëndi leen bi suuratin mithli saar bu mel nii benn saar bu mel ni suuratu Yunus bi wala saar bu leen neex même wala asri sax bu leen neexee dajaleen geen indi saar bu mel nii ngeen sos ñu xool wadon ta bu ngeen koy def na ngeen woo bu ngeen doyluwul seen bopp jàpp ne yéen kese na ngeen da ngeen di tële wadon woo leen ndimbal manistatant manistatantum ku leen képp koo xam ne jàpp ngeen ne moom mën na cee jàpp rek min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala in kuntum saadiqina nem nekk ngeen ñu dëggal bal suñu borom ne muuli am ba mooy kaddabu gaa yi de dañoo weddi bi ma lam yuhiitu bi ilmihi ñoom yéeféer yi dañoo weddi loo xam ne peeguñu ko xam-xam de mooy amuñu xam-xam bi moo tax ñu daal di koy weddi ndax nit la mu réere rek lépp loo xam ne daf koo réere daf koy noonoo loolu la nag walla maya yaatihim taawilu te nag dëgg-dëgg alquran yim leen di wax dige yi ci wam ajjanaaki safaraak yooyu mooy da leen a dikkalagul rek mooy mujjanteelu alquran yim leen dig loolu loo leen dikkagul te ñoom dañoo nekk nit ñoo xam ne ñoom bala ñoo gëm il faut mbir yi feeñ loolu moom mooy ndax loolu loolu moom tuddatu la ngëm ndax al imaanu day nekk alladina yu'minuna bil ghaib mooy ñi nga xam ne dañuy gëm kumpa waaye yow ne man lu ma mënul a gis manuma ko laal duma ko gëm kooku gëmul dara ñii nag li tax tamit bokku nañ ci li tax gëmuñ wala maayaatihim te dëgg-dëgg da leen a dikkalul ta'wiluhu luy leeral yenn yu alquran di wax mooy dafa jotagul te ñoom gisaguñu ko muy ko may àjjana gi safara ak yooyu moo tax ñu ne ñoom duñu gëm mu ne kadhalika weddi woon alladina min qablihim ñi leen jiitu woon ci kéeféer ci xeet yi fi jaaroon fanzur xoolal kayfa naka kaana la nekkoon aqibatu zaalimiina mujjantee lu ñu doon tooñ seen bopp te doon bokkaale te jiitu woon leen fu ni ma leen def mu ne wa minhum am na ci ñoom man yu'minu bi am na ci ñoo xamante ne nii de ci ñoom yéeféru qurayshi yi man koo xamante ne nii ci waa màkk ñi man yu'minu bi ñoo xamante ne nii de gëm nañu alquran ji léegi nag loolu la mooy ñoo xamante ni borom bi def na ñoom ci seen biir ñu am ngëm yàlla daal di dugg ci lislaam wa minhum waaye li ëpp ci ñoom te am na ci ñoom man la laa yu'minu bi ñoo xamante ne gëmuñ alquran dara wa rabbuka nag sa borom alamu mooy ki xam dëgg-dëgg bil mufsidiina ñi nga xamante ne nii ñooy yàqkat yi nga xam ne ñoom la ñoom la duma de mu ne wa ba yow nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu la weddee faqul wax leen ne li amali man la ñeel sama jëf yi may jëf ci sama diine gii man la wala walakum yéen nag la ñeel amalakum seen amalukum seen jëf yi ngeen di jëf ci li ngeen gëm antum yéen bari oona dañ ngeen ba set wecc mimma amalu ci li may jëf wa ana taman mi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bari'un dañ naa mimma ta'maluna ci li ngeen di jëf mooy daal ku nekk na jëf léegi nag borom bi tabaraka wa taala mooy àtti nit ñi ëllëg de lii mooy lakum diinukum waliya diin mu ne wa minhum am na ci ñoom ba léegi man yastami'una ilayk ñoo xamante ne nii dañuy lay sànni di seen nopp di la déglu waaye nag mooy lan ñoom lan la ñuy def dañuy ñëw booy jàng alxuraan yu ñëw ne dañu lay déglu afa anta tusmi'u sum waaye yow est-ce que di nga dégloo li nga xamante di nga déggal di nga dégg ñi nga xamante ne mooy dafa lu dafa tëx bokk dafa tëx te du dégg kooku est-ce que man ngaa fexe ba lew la nga moom mooy nga déggloo ko walaw kaanu la yaqilun même bu dee ne ñoom ñu noon lu mooy tëx boobu daa nekk koo xam ne moom du xalaat du setantal lii mooy alxuraan suñu borom da leen di wax ne ñoom dañ lay am na ci ñoom ñoo xam ne booy jàng alxuraan ñu lay déglu waaye dafa mel ni seen nopp yi dafa tëju ndax mooy loo xamante ne du leen jariñ dara ndax dañ ciy saboote sax la ñuy mujj ni leen mu ne wa minhu na ci ñoom man yanzuru ilayka ñoo xam ne dañ leen di xool di la xool jëme ci yow afa anta waaye seen xool googu ñoo xoolu ku ku ku ku silmaxaayam ndax du leen jariñ dara mooy duñ jàng dara ci gis gi ñuy gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw jaamu yàlla gu rëy waaye jariñu leen tus